farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma fi al-muqaddima fi faslun fi at kon ci jotaay bi ñu génn fii la ñu ci aadaab yi ci tegginu jàng alquran waxoon nañ la jotaay bi weesu dañoo gisoon kese xadiis yonente bi alei saab yi nga xam ne day soññ nit ñi ñu nekk ñoo xam ne dañuy neexal seen baat yi ci jàng ñuy jàng alquran moo xam da ngay jiite moo xam da ngaa toog di ko jàng fexe leen ngeen jàng seen alquran di ko rafetal seen baat yi te yàlla kese tax te loolu moom la sëriñ bi di ñëw waaw ndax kooku yow boo ñëwul def ni moom bu ko dugg ak kii ñii seen yii ndax mawlaana ibnu umara na ko noon euh, al imaam ibnu abu hurayra radiyallahu taala anhuma ku nekk solo na jële ci yonente bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne laa xasada illaa ala ithnatayn rajulun aataahu allahu alkitaaba wa qaama bihi anaa al-layl wa rajulun wa rajulun wa rajulun aataahu allahu maalan fa huwa yatasaddaqu bihi anaa al-layl wan nahaar mu ne bu dee bu xadiis mawlaana Abdallah ibnu umar radiallahu taala anhuma comme ni nga xamante ne noonu nee la nekk saxiixay ni mu ne yonent mi alay saa salaam na laa xasada ci ñaan amul loolu nag waxul iñaan gële mooy ñee ñee amul illaa ala thnatayni lu dul ñaar daal booy ñee yëfu àddina bi boo fi ñee kenn na nekk lu dul ci ñaar ñi walla rajulun nga ñee waajoo xam ne góor koo xam ne rajulin ataahu llaahu kitaab borom bi daf koo xamloo alquran jox ko alquran wa qaama bihi mu daal di koy mu ciy taxawee di ko jàng di ci taxaw di ana al layli waxtu guddi yi ñu def qiyaamul layli di ci julli ci guddi yi di jàng alquran ci ci rakkaam ya may def wa rajulun voilà kooku yow boo deful loolu ñee ko moo gën nga nekk fi di ko dugg naan lan moo tax ñuy jàng alquran ji nii te yaa ko gën a xam yow ci sa bopp yaay liir ne xadiis yi lii lañ wax te boo ñëwee taxaw di jiite nit ñi ah yow yow daa mel ni nay sa bopp lu baax qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar te yaa ko tey xam nga ne alxuraan yonee la yonent ba lay saab saab wax waxut la ne rek sa julli yàqu na waaye nga xam lee yow bu dee defoo continuer li ngay def waaw duñ la ko wax ngir lan ngir ngir ñaax la ndax def li yonent ba lay saab saab loolu lañ la wax defal lool mais boo ko mënoon dama ne continuer ci lool te nga bàyyi ñi nga naan lu tax ñuy def lii voilà kon nag affaire baago mu ne keneen ki nga xam ne moom la ñuy lee ñee war a jullit góor goo xam ne borom bi daf koo jox atawullahu maala borom bi daf koo jox alal mu ciy wax waxtuy guddee bëccëg yi bu fi nekk naan kii ngistal kese dama ne yow tey ngaa noppal sa bopp dangaa xam lan mooy yéene léegi nag ñu ñëw nag di wax nag sëriñ bi nag radiyallahu anhu di continuer ginnaaw bi mu la waxee kon ci tegginu yoo yële bul nekkoon da ngay wàcce sa baat comme jigéen ñi waaye bu fi nekk di comme musicien yooyu lii taran numin bi lax nin mel na ku yor ay ay ay partition ci wàllu musique ay yuñ la bindal yooyu way yoo yoo xam ne moom nga nekk di son di ko way mu ne bu ko def de fa xisaata lool nag xiyaas ci lépp lu mel nii moom bu ko def mu ne beneen teggin bii nag bii moom farata la bii moom bii moom farata la <laughs> bii moom moo tax teggin en teggin xam nga teggin buñ ko waxee ci wàllu sharia voilà loolu tamit lu jaroon a leeral la avant ñuy tàmbali euh, mooy euh, teggin bu ñu ko waxee ci wàllu sharia waaw tegginu naan tegginu lekk tegginu lii ci wàllu buntu sharia fiqh bi loolu mooy doo xam ne moo gën waaye bu ko nit ki deful moo tax aadaabul jinaa tegginu naka la nit ki di joteeg soxnaam loolu dafa am solo voilà nit ñi dañ leen ko war a jàngal gis nga boo leen ko jàngalul ci film yu bon lañ jëm tam moo xew suñu jamono waaw da ngay gis ñu naan la école lan laa nga familial waaja familial ñuy jàng quatrième ci collège ya fàtte naa ko économie familiale ñoo la koy jàngal alors que loolu yow xale bi da nga ko waroon a xamal waaw bi mu tollee yenn âge yi nga xamaloon ko ko xam ne lii mooy l'islam yonent bi saa saam lii la ñu jàngal ci wàllu nit ki nan lay joteeg soxnaam léegi bu ngeen ko jàngalu la lay jànge ci euh, euh, kii yi lay gis ak télé yeeg film yu bon yeeg téléphone yi nga xamante ne nii dugg ci site yi nga xam ne ñoo yu ñaaw yi fa lay gisee yoo xam ne yu ñaaw ta bon fa la koy découvrir waaw mu ñëwee ci biti léegi bëgg expérimenter lool loolu mu gis mu bëgg koo def ak ñi nga xamante ne mooy ay moroomam wal iyaadu billaah yow nga toog foog na yar nga sa bu julli jot ay jóg leen julli baax na waaye yar bi des na parce que yow sunnawul teguwul ci njàngaleem yonent bi saa saa ak moom nan la doon yare voilà ñun dañu doon ne des faux yareur jur doom ah, jur doom ah. ku ne man nga ko ñu bari man nañu ko waaye yar doom c'est là où le bas foofu moom fa la ko problème bi ne waaw kon nag mu ne mooy waaw teggin bu waxee lool ci wàllu sharia buntu sharia comme ay aadaabul jinaa yi tegginu ni nit ki di jotee soxnaam waxuñ ne bu deful lii kon am na bàkkaar waaye loolu benn la bu dee ci wàllu xaqiiqa muy wàllu tariqa muy wàllu tasawuf teggin farata la <laughs> teggin ak sa borom non borom bi tabaaraka wa taala hadratullahi boo gëlee nga xam ne fa la la wird di yóbbu wala yahdi daa gis nga foofu lépp teggin la du début ala saint amul fin gis nga tarfatal ayni lu toll ni xef ak xippi lu ko gën a ci ñàkk teggin boo ko fa wanee ñu génn la boo ko fay wane ñu lay génn loolu lool dinañ la ne wax ne la bon léegi loolu moom bon mooy boo defee déedéet <laughs> voilà léegi voilà bu ko defee yow ñuy jongle nga xam bu ñu waxee ne yii comme mustaqbilal qibla loolu dafa dugg ci wàllu sharia ba li ñu doon wax teggin boobu di jàngal xuraan jàmmaarloo qibla bi loolu tekkiwul ne lool dañ naan na ku ko deful moo yow fii mu ne sa njàngal xuraan baaxul déedéet mais bii nii mu sëriñ bi di wax mooy nag mooy ndayu lépp sax noo jànge alquran te lii amu ci de toute façon doo ci am pay ah ay duma sax moo la ciy fekk nga ne ma yàq <laughs> kon de wax ma ma gaaw ma ne ah man kay du maa lay wax sëriñ bee ñu koy leeral radiyallahu taala anhu mu ne wa ay bokk na ci teggin yi nga xam ne moom lii moom farata ay yurida wajha dhil jalali waa ji buy jàng na nekk koo xamante ne nii da ciy soppu lan da ciy nammul dong wajha dhil nekk nekk borom bi nga xam ne mooy boroomu maggaay boroomu eh, eh, mag jalaal yi saa ma ci ñëwee moo wolof bi xam nga waaye ak màgg ak màggaay mag ma wajadil jalaali boroomu màggaay voilà boroom màggaay boroomu majesté na ci mooy na yàlla képp daal di tax moo xam nu mu man di jànge neexal baat gi loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi di ñu ñaax mooy ñu def ko te yàlla tax ndax moom déggul ab yonent dégluwul benn yonent lu gën li mu dégloo lu toll ni li muy dégloo ab yonent boo xam ne day neexal baatam ci alxuraan te loolu mu digal yonent yi loolu la wax loolu lay digal la yonent ba saasaam digal jaam yi kon boo koy def yàllaay tax nekkul gaa yi nga am plusieurs like ci Facebook bi ñu bari daal di lay aimé du loolu moo tax de wala gaa yi naan imam diw ba waay yow waa jam suday si la déedéet loolu bu mu tax de ndax bés boo fi kiiwee yooyu wallahi di am problème waaw kon nag <laughs> kon wa an yurida na nekk da ciy nam mu dong wajha dil jalaali nekk nekk borom bi tabaaraka wa taala bihi ca njàngam joo jële ci neexal baat koo gële muy def bilaa riyat ci loo xam ne ak ngis tëllu ci dugg bu ci dugg muy xaraam ndax borom bi nee na man maa gina eh, ana aghna shuraka yani shirk man maa gina doyloo ñu may bokkaaleel ci lépp lu jëm ci bokkaale man amila amalan képp koo xam ne daf fee jëf benn jëf ashraka bii mu daal di may bokkaalee ca jëfam joojalee kenn ku mu man di doon ab malaaka la ab yonent la yàlla tere ab waliyu la waxati waxatuñu ñu ci des eh. kooku moom taraktuhu wa goog dama koy bàyyeeg la may bokkaale waaw léegi bu dee waaja am na fay na la fay waaw dangay bokkaale <laughs> bo demal demal waaja fay la nga seet ndax dina la fay ndax jaamay fay wala yàllaay fay jaam fayut yàlla mooy fay waaw yàlla mooy fay <laughs> mooy ak dayyeen mooy ki nga xam ne mooy kiy fay jaam yi ëllëg waaw xadiis boobu ñu wax sànq al imaamu ahmad soloo na ko taalibeem bi al imaam muslim ibn al hajjaj jële ko ci seydina wa mawlana abu hurayra xaafidu saxaaba moo ëpp lu mu soloo ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ah lan la al imaamu suyuti wax rahmatullah alayhi <laughs> ah, ah, lan abu hurayra yalihi ibn umar <laughs> voilà <laughs> mooy na Abu Hurayra ki ci topp Mawlana Ibn Umar Ibn al-Khattab radiyallahu kon bilaa riyan sa njàng moom neexal baat bi na borom bi képp tax te bu mu am benn ngistal waaye wa nay lay maali bu di di seet la nekk ca poosu nit ñi naa neexal baat gaa yi bàyyi fi weccit wala am luñ ma luñ ma invité ngir neexal baat damay neexal baat bu mu tax ngir di dajale alal ngir jote alal bu mu tax mukk ngay neexal bàcc alxuraan yi ngay jàng ngir loolu ak nit ñi wax yi ñuy wax diw moo fi man aqra'ul qurra moo daqar neexal bàcc ñuy jàng loolu bu mu tax wallahu ta'ala a'lam